وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال maa ba'atha Allahu nabiyyan illaa ra'al ghanam fa qaala ashaabuhu radiyallahu anhum wa anta qaala na'am kuntu ar'aahaa alaa qaraariit li ahli Makka rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala al-muraadu bil-qiiraat hunaa juz'un mina ad-diinaari wad-dirham qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu gisee ci bunt bi ñu nekk garab gii ñu nekk di chapitre bii di wax ci sopp huit ci jamono joo xam ne inda fasaadi naas jamono ji nga xam ne nit ñi dañoo yàq waaw fitna yi bari ngay daw ngir rawale sa diine ci gàttal gisoon nañ ci jataay bi bu génn xadiis numéro cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon wa anhu saxaaba boobu mu doon wa anhu mooy Seydina Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu anhu mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuushiku an yakuuna xayra maali al-muslimi ganamun yatba'u bihaa sha'fa al-jibaal loolu gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ñu tegu di xadis Seydina Abu Hurayra di xadis numéro six cent waaw juróom benn téeméer Eh, walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an abi hurayrata mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moo gën a siiwe ci abu hurayra dañu wute ci turam nan la tuddoon dëgg dëgg comme niñ ko fi yàggee gis li gën a siiw mooy abdurrahman ibn saxr ad-dawsi radiyallahu anhu mu ne Abu Hurayra de jëli nañ ci moom an nabi muy jëli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala mu ne daa wax yeneen ci may saasaam ne maa ba'atha Allahu nabiyyan ne maa ba'atha yabalul yónniwul Allahu borom bi tabaaraka wa ta'aala nabiyyan yonent illaa lu dul ne yonent boobule ra'al ghanam daal dinay li nga xam ne mooy ay gàtt. fa qaala ashaabu saxaabaan yi anhum ñam doon waxal ne ko waaw yonent bi alayhi salaatu wa wa ant mais yow ba ci yow sax. est-ce ba ci yow sàmm nga li nga xam ne mooy ay gëléem xaala mu ne non non sàmm nga algaram mooy jur gi waaw mooy jur gi waaw <laughs> mooy ñoom ñoom xaraki ñoom it bëy waaw ñu ne ko mais yow sax def nga ko xaala mu ne naam aha kay kuntu nekkoon naa araaha ko sàmm ci kaw ñu ma doon fay qararit li ahli makka ngir waa makka mooy qararit mu ne al qiraat ah mooy benn bi daa bari nag li muy tekki mais fii li nga xam ne moom la doon wax ci wàllu euh, ci jullee néew toppatoo ko ba dem li nga xam ne mooy féewalem loolu waxul xiraat boobu waaw loolu nga xam ne bañ ko laajee mu ne mislul jabalayn al azimayn day tolloog eh, eh, ñaari montagne yu rëy waaw loolu du xiraat bii de bokkul ak moom moo tax mu ne al muraadu bil xiraat li mu jublu xiraat nag huna fii mooy juz'un min ad-dinar wàll la ci pièce boobu nga xam ne ci or la doon nekk comme seen monnaie bi ñu doon utiliser jamono yi wa dirham ak bi nga xam ne ci xaalis pur la waaw benn xaaj la ci loolu loolu mooy xiraat mu ne nag lool lañ ko doon fay mu leen di sàmmal lenn ci waa Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne rawahu soloona xadis bi al-Bukhari daal imaamu Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullahu taala léegi Eh, kon laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaam Ibn Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullah daal na koy solo al imaam al-Bukhari ñoom ñaar kese solo rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci kitaabul ijaara baabu ra'yil ghanami ala qaraariir <laughs> buntu di sàmm ay jur. ci ñu lay fay xaraar yi voilà léegi foofu la ko indi mu ne haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Makki mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ bi Ahmad ibnu Muhammad al-Makkiyu rahimahullah mu ne Ahmad ibnu Muhammad al-Makkiyu rahimahullah di Ahmad ibnu Muhammad ibnu al-Walid ibnu Uqba ibnu al ibnu al-Azraq ibnu Amr ibnu al-Harith rahimahullahu ta'ala di Abul Walid rahimahullahu ta'ala al-Makkiyu az-Zuraqiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettal nañu Amr ibnu Yahya suñu nettali mooy Amr ibn Yahya di Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As al-Qurashi al-Umawi Abu Umayya rahimahullahu ta'ala an jaddihi mu jëlu ko ci maamam di Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya al-Qurashi Abu Uthman ñi ne Abu Anbasa rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra moom moo ko jëlu ci Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu ah, annahu qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa ba'atha Allahu nabiyyan illaa ra'a al-ghanam fa qaala ashaabuhu radiyallahu anhum wa anta fa qaala na'am kuntu ar'aahaa alaa qaraariita li ahli Makka noonu la ko al imaam al Buxaari daal di solo léegi eh, eh, léegi eh, kii bii nii nu mu tudd xaraar it bu dee ci riwaay imaam Ibn Maaja bi Suwayd ibn Sa'iid bi nga xam ne moom la ko jëlee. ndax ci moom la ko jëlee dana haddathana imaam Ibn Maaja mu ngi ko ci kitaabu tijaaraat baabu sinaa'aat mu ne haddathana Suwayd ibn Sa'iid Suwayd ibn Sa'iid moomu di Suwayd ibn Sa'iid ibn Sahl ibn Shahriyaar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad rahimahullahu ta'aala sëriñam boobu moom daa daa daa kii dafa dafa dafa nekk dafa euh, lan laa koy wax dafa firi affaire bi waaw dafa euh, bi mu nettalee xadiis bi mu ne qaala Suwayd ndax dane ci Suwayd la ko jële mu jële ko ci Amr ibn Yahya gis nga moom la ibn Sa'id moom la ko sëriñu Imaamul Buxaari yi di jële an jaddihi Sa'id ibn Abi Uhayha waaw abu <laughs> da fay abu abu <laughs> no baax na <laughs> an abi hurayrata léegi kon ci maamam la ko jële comme niñ ko gisa léegi mu jële ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, ma ba'atha allahu nabiyyan illaa ra'iya ghanam lu dul mu nekk fii beneen illaa ra'al ghanam lu dul ne sàmm na gëléem bi mu ne ra'iya ganam daa nekk sàmmkatu ganam gëléem foof manaam gëléem muy sàmmkatu ay gàtt qaala lahu ashaabuhu radiyallahu anhu wa anta ya rasulallah mais même yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne waaw wa ana kuntu ar'aha li ahli makkata bil qaraariit dama ko doon sàmmal waa bu makka ñu may fay ci qaraariit Suwayd nag ne qaala Suwayd imaam Ibn Maaja rahimahullah mu ne Suwayd sama sëriñ bi nee na yaani kulla shaatin bi qaraariit mooy sac gàtt bu mu rab sàmm par exemple buñ ne bu dee yeneen saa sala gars yi dañ koo dénk fukki gàtt ci xar yu mu war a sàmm xar bu nekk dañ koy fay dogu wàll ci wàllu diinaar wala dirham muy xaraarit boogee su way du kon gis nga ni mu ko firee mooy eh, loolu la quoi sauf que loolu noonu daa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ñoom leneen lañ ko firee waaw <laughs> waaw ku mel ni Ibn Nasir moom dafa jàpp ne non non waaw dako noon Ibrahim al moom dana xaraar yi non ismu mawdi'in bi Makka benn tur la boo xam ne benn bërëb ci Makka moo tudd xaraar yi waaw mooy yeneen saa fenn la ko dul woon def ñu koy fay non mooy dama ko doon koy sàmbal ca bërëb ba nga xam ne moo tudd xalaar yi <laughs> waaw foofu la sauf que nag loolu daa dëgërul waaw euh, premièrement gis nañ Suwayd mi solo xadiis moom ni mu ko set ni mu ko ni mu ko fekke même bu dee ne imaam kii euh, nu mu tudd al imaam al xaafis ba xajar mu ne Ibrahima al Harbi bi mu ne Qaraarib euh, benn bërëb la ci Makka waaye euh, kenn jubluwu ci ci xadiis bi yeneen saa xam jubluwu ci dog boobu nga xam ne wàllu woowu nga xam ne ci xaalis lay doon loolu mu ne imaam Ibn jawzi de da ko dëgg da ko da ko jubal quoi lii moom dëgg la am na bërëb bu tudd noonu. topp ci ibnu Nasir ba pare jumloo Suwayd bi nga xam ne mooy sëriñu ibnu Maaja bi ne non non affaire bi xaraar it lenn la mooy da doon jël saat bu nekk da doon am lu mu jël ci li nga xamante ne euh, mooy ci wàllu ci dirham wala diinaar xaaj bi da euh, benn wàll ci loolu daal di koy jox loolu la woon moom mu ne dooy def waaye mu ne eh, dëgg la ne am na eh, eh, bërëb bu tudd noonu mais bërëb boobu kenn xamu ko ci màkk fu tudd xaraar yi waaw imam Ibn Jawzi daa topp Ibn Nasir mais loolu ñoom njuumte la waaye malgré loolu dane mais nag bon même bu dee ne am na bërëb bu tudd noonu li kiy wax su way di wax nag loolu mooy dëgg ko ah mooy ne yonent saa salaam da ko doon def da ko doon tay loolu la woon voilà <laughs> waaw ndax waa màkkat ci boppam bon de toute façon bërëb boobu noonu kenn xamu ko de toute façon kenn xamu ko lu tudd loolu kon nag mu ngi noonu <laughs> voilà kon loolu dafa leer quoi waaw léegi euh, euh, kon parce que ñenn ñi liñ doon kii parce que euh, imam li tax ñu du loolu xaraar yi benn benn mooy benn bërëb la mais yeneen saa ñu parce que imam an-Nasa'i rahimahullah dafa solowoo ci hadith boo xam ne Nasr ibn Hazm moom moo ko nettali Ar-Raazi non non non non euh, Nasr ibn na ibn na moom moo ko nettali mu ne waa xàmmkatu gëléem yi ak ñuy yor gëléem yi dañ doon puukarewu ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ay gàtt ay xaraki bëy ñuy ku nekk di puukarewoon léegi nag yeneen ci may saa salaam dégg leen mu ne leen a ah, baasa Muusa mu ne yàlla de daal ne yónni yonent yàlla Muusa wa huwa ra'i ghanam te bi mu ko yónnee dafa nekkoon koo xam ne sàmmkatu gàtt la wa baasa Daawuda wa huwa ra'i ghanam mu yónni Seydina Daawuda alayhi mu nekk sàmmkatu gàtt waaw gàtt ak gëléma wa bo wa wa ana ar'a ñu daal di may yebal suñu boroom bi yebal ma yónni ma ma nekk koo xam ne damay tàmm gëléem waaw ahli sama sama sama gëléemi waa ñoñ bi di jiyaat waaw ci bërëb boobale léegi nag ñenn ñi ne waaw kay lii day wane ne kon su way di li mu wax danawul noonu waaw yeneen saa saa benn la du loon def ñu koy fay voilà loolu du loolu mooy ay ñoñam te ay ñoñam doonu leen woon fayee mais loolu dëgërul parce que ay ñoñam li mu ci bëgg wax rek mooy ay makk waa makk waa makk ay ñoñam lañu waaw <laughs> waaw ay waa waa ay makk makk ay waa ñoñam lañu loolu kese la waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy da def ñu ko doon fay voilà loolu euh, lu ama am solo léegi loolu la xadiis bi di wax ci gàttal euh, léegi nag mu des waaw ana lëkkaaleem ak bunt bi nag <laughs> ana ban alaaka la am xadiis bi ak suñu bunt bi ñu di wax ci sopp euh, wéet waaw bul fàtte lool de istihbaabul uzla baabu istihbaabul uzla inda fasaadin naas wa zamaan aw al xawfi min fitnatin fi diin wa wuquu'in fi haraam wa shubihaatin wa nahwihaa waaw bunt bi wax sopp eh, di wéet jamono ji nit ñi yàqoo ak jamono ji ak ragal fitna dugg la ci sa diine ak nga tàbbi ci lu xaram wala yi nga xam ne ay lënt lënt dañ naan lii ah, li tax al imaam an-Nawawi rahimahullah fi xadiis bi mooy dafa bëgg wax ne <laughs> ki nga xamant ne nii ndax ay ay gàtt kenn du ko sàmm ci biir ville bi en général loolu amul waaw ca àll ba lañ koy sàmm te yonent yi alayhi salaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy safwatul xalq ñooy euh, crème création d'Allah ñooy ñu gën tànneefu bindeefu yàlla yi yàlla da leen a jaaral ku ci nekk ci ñoom mu doon sàmm ay ay ay ay jur te xam nañ ne ñooñu bu ñu sàmm ci àll bi ngay nekk loolu te bu ñu mooy dinañu wét non fa ñuy nekk moom dañ koy wét mooy bu ñu fa nekk bu xumba comme ci dëkk bi loolu nag nga xam ne doy na teraanga ñu ne la yow yaa ngi nekk ci xaal boo xam ne ñi gën muy yonent yàlla yi mu saar saam moom lañ nekk mooy nekk foo xam ne dañ ko doon wéet di sàmm li nga xamante ne mooy ay gëléem yow nag loolu mooy la <laughs> yow boo wéetee <laughs> yow nga fexe sàmm sa diine voilà <laughs> waaw wéet goo xam ne day tax nga sàmm sa diine moo tax waaw kay ñoom dañ doon sàmm ay gàtt waaye loolu lu réeréer la yow nag boo demee sa diine ngay sàmm waaw yoo mënee defaale ñu ñoom yor ay jur comme niñ gisoon xadiis yi ñu génnoon waaw lim naan li gën ci alal dina ñëw jamono léegi rek jamono di ñëw nga xam ne li gën ci alalu jaam bi nit ki di muy yor mooy ay ay ay ay jur bi muy yor léegi nag <laughs> nga def ko waaye ngir rawale sa diine loolu nag kon loolu mooy lëkkaale léegi nag mais nga ne mais euh, man amoon naa benn laaj pourquoi euh, lan mooy sagesse bi nekk ci yonent yi alayhimu salaam ñuy sàmm ay gàtt quoi di sàmm ay ay xar ay yooyu al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne qaala al ulamaa di tontu loolu mu ne boroom xam-xam yi de nee nañ alxikmatu fi ilhaami al anbiyaa min ra'yi al ghanam qabla an nubuwwa te lii waaw kay loolu jara bàyyi xel la <laughs> mooy lii mu wax mooy yeneen waaye sa sàmm bu doon sàmm jële euh, gàtt waa Makka yi loolu c'était avant nubuwwa gi avant borom bi avant boog risaala gi avant borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko yónni ci waa Makka loolu la woon ak ci nit ñi voilà ci la ko doon sàmme mais nekkul ne daa nekk yonent ba pare yonent suñu borom yónni ko bokk ci nii ñi ba pare moom mu naan mu mu doon sàmm déedéet voilà moo tax loolu lu ba jara bàyyi xel la mu ne nag sayos bi nekk suñu borom yenki wal leen ñoom yonent yëpp alayhimu salaatu wa salaam ku ci nekk nekkoon koo xam ne mas nga sàmm nekk éleveur ah, waaw laata ñu leen di yónni mooy an yaxsula lahum tamarrun bi ra'iha mooy ñu jële ci loolu am ci exercice mel ni loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu ko ah ah jooñ doog affaire boobu ci sàmm gi nga xam ne moom lañuy ñuy sàmm gàtt yi loolu nga xam ne ci kanam bu leen borom bi yónnee nag ne leen dem leen ci jaam yi lu mel noonu lañuy def xeet yi ak nit ñi mooy di leen sàmm di taxaw ci seeni mbir kiy sàmm ay gàtt day taxaw ngir seen njariñ waaye lépp loo xam ne lor la bu leen di jege mu dàqal leen ko voilà kooku nag noonu lay taxawee ci li nga xam ne mooy xeetam ëllëg waaw te tamit lépp fait que muy dugganteeg ñoom day jëlee te gàtt dafa nekk ay xarak yooyu dañoo nekk lu lu nooy waaw lu nooy moo tax yeneen ay sàmm doon wax naan ñi gën nooy xol mooy ñi nga xam ne ñooy sàmm gàtt yi mais ñi gën wow xol gën a dëgër xol gën koo wow <laughs> mooy ñi nga xam ne ñooy sàmm giléem yi <laughs> loolu nag taxu ñoo jóg léegi nag respect boroom bi dëppaalewu leen ñuy sàmm ay gëléem ne ay xar affaire boobu la voilà mooy ñoom eh, ñu amee ci loolee ba pare xam nga gàtt yi dañoo gaaw a di tas quoi waaw mooy xar boo ko yoree ay xar ay kii muy dee ñu rabee surtout bu amee yu rabee ay bëy yi jaar fi yi jaar fi waaw yooyu léegi malgré lool nga am muñu di leen dajalewaat boole leen yóbbu leen fa ñu war a naane wala fa ñu war a waaye di leen jële ci fu ñuy dam caaw di leen yóbbu ci caaw malgré li ñuy tax ngay muñ di daw di topp ci ñoom malgré seen <laughs> loolu ni mu mettee <laughs> di dee di jaar fu nekk loole nga mujj ñoom ñu borom bi jàngal leen ci ne ah nit ñi ngeen di jiite ji di leen woo ci diine ëllëg noonu lañ mel waaw dangay ngay woote ñuy jaar ne ñuy jaar ne ñuy jaar ku nekk di jaay ne maa xam <laughs> waaw ne la dara waaw <laughs> ngay wax sax mu ne la waxoo dara laa wax loolu yëpp ah, ñoom nag boroom di leen ko defal ngir loolu ñu nekk ñoo xam ne dañ koy expérimenté nekk loo xam ne dañ koy dundagul ngir ñu waajal seen bés boobu bés bi nga xam ne ci la leen di borom bi di yónni ci seen ci nit ñi waaw <laughs> ak nga xam ne gàtt ni mu ni mu ni mu ni mu faible waaw malgré faiblesse googu malgré faiblesse googu mu faible waaw malgré faiblesse googu mu faible waaw mais mu koy sàmm te damm ko te dóoru ko way mer déedéet waaye ñu mu sàmm te ni jaam yi ma lay booleel ëllëg dañoo feebal de waaw feebal nañ bari ay defu waaye nag yow yaa war a fexe noo leen di boole noo leen di woowee ci biir risqi ci loo xam ne ak dal la ba ni nga xam ne noonu la ñuy nangoo risalata rabbihim li nga xam ne mooy seen message yu boroom kon nag mu ngi noonu le loolu mooy ci gàttal li nga xam ne moo tax euh, suñu boroom daal di koy defal loolee euh, euh, moom li nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw waaye it xadiis bi dañ ciy jàng ne yonent bi salaatu salaam mooy teraanga gu nekk ci sàmm gëléem i sàmm ay gàtt quand waaw mooy moom lañ doon wax sànq lëkkaale bi mooy est-ce ci nga xamante ni nii métier mi mu nekk wala la mu def moom la yonent yépp kenn génn ci defoon wallahu akbar waaw waaw loolu teraanga téetewu ko teraanga di ko teewlu waaw muy nekkee ci xaram yi loolu jaamu yàlla bu rëy la ak jëleema ak fii manaan jëleemi ak bëyam yi mu ne ah yonent yi da alayhi wasallam fii la leen borom bi jaarala woon nañ doon ko doon defe ci ak dal ak muñ ak bañ a nekk di leen dóor ci yooyu di tàng xol ak yooyu mu fexe roy leen ci loolee waaw kon nga gis ne kon mooy nit ah, da ngay am loo def gis nga yonent bi saa salaam toogul woon waaye da doon def loolu dañ ciy jàng ne mooy eh, eh, ujura tamit di liggéey ñu lay fay loolu dafa dagal waaw sinon même bu dee nee nga lang naan ne loolu yonent bi saa salaam boobu charia bi ñëw ko ñu ne la waaw mais bi mu koy nettali est koo nettali ngir ñu ne ngir ne loolu waaye loolu doxatul si si loolu waxu ko voilà waxul loolu mooy <laughs> tam yeneen i xadiis wane na loolu am na bañ a mën nekk te gisoon nañ ci ñi yàlla dina mere ñi ñi attention xadiis boobu dama ko fàtte woon keroog voilà xadiisul qudsi la mooy bi yonent bi sallallahu alayhi doon wax ne mooy xadiis bi ñu doon gis ne eh, eh, ñett di ana xasmuhum yawmal qiyaama man maay seen eh, xu xuloo waale maay nga xam ne maay am ak ñoom procès yawmal qiyaama loolu borom bi la ne moo ko wax waaw dane qaala Allahu borom bi moo ne ñetti ngi ñoo xam ne man man borom bi lañuy ñuy problème yow qiyaam bu tudd ci ki nga xam ne dafa liggéeyloo nit mu mu mu mu wastawfa mu matal liggéey ba ba pare joxu ko ak tayam quoi mu koy dawloo voilà <laughs> voilà loolu borom bi moo ko wax waaw yeneen ay sens am xam nga suñ la dana yàlla nee na waaw. waaw te yàlla nekk sa xuloo waale yonent bay saa saam nekk na ko bu yàgg voilà kon nag mu ngi noonu voilà loolu lu am am solo la dama li ñuy wax dañ doon wax ne euh, euh, yonent bay saa saam nee na maay ci mais borom bi la ne moo ko wax te mu ngi sax imaamul Buxaari rahimahullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon kon yonent bi alayhi salaam kon métier moom dafa am solo mu tedd la muy li nga xam ne mooy sàmm waaye boog ay ay ay xar ak i euh, bëy voilà léegi dañ ciy jànge tamit beneen affaire mooy yonent bi alayhi salaam ak wàccam waaw malgré euh, ginnaaw gi li ko yàlla terale ci nubu waj mu nekk Medinatul Munawwara la sa ginnaaw jëlo salaatu wassalaam borom bi ubbil ko lu bari waaw waaw muy fàttali xaabaam yi nekk seen mbir leen fàttali démbam waaw te ne man lii laa doon def waaw mooy dama doon sàmm gëléem dama doon sàmm ay xar man xaw ma tout le temps maanaam gëléem gëléem gëléem dama doon sàmm ay xar doon sàmm loolu yàgg nañ ko gis na képp koo xamante ne ni ba mu amee wala ba situation wam changé bëggatul ñu koy fàttali démbam kook moytu leen ko kook kook bu ko wóor te du ko baax waaw waaw te sax du démb ju de mais pour moom bon am na ay galon yoo xam ne bokk na ci borom alal yi ñu koy naan ko jamono ja doon bitig mbagg loolu moom lu ñaaw la ci moom kooku mooy kooku wóorul waaw te kooku ku rëy la kooku ku ñu war a faj la waaw ku war a faju kooku ndax dafa am feebaru xol yeneen tubaab yi saa saa ma mooy sangu ñëpp ñëw di fàttali nit ñi loo xamante ni ñoom ñii xamuñu ko woon waaw moo tax ñu jaaxle bim leen ko waxee ñu ne ko mais ba ci yow mais yow ci sa bopp da ngaa sàmm waxuma yeneen ci sax mais yow yow surtout yow ma ne waaw wow ba pare ne leen man ci waa Makka laa ko doon wax leen la mu doon lam ci doon amee waaw lam ci doon amee bu ko masoon a def kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ngi xadis bu mujj nag